Eh. nga ne ma mais waaw ah parce que duwaawul istixaara yonent saa salaam boobu mu ñu jàngaloon quoi xadiis Seydina Jaabir da nekk ci Sahih Imaamul Buxaari rahimahullah yonent saa salaam waxuñu woon ne bon ñaan da ngay ñaan allahumma inni astaxiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamu al-ghuyub allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri wala mu ne ajilihi wa ajilihi faqdurhu lii wa yassirhu lii thumma barik lii fiihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun lii fi diini wa ma'aashi wa aaqibati amri wala mu tekki ajilihi wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur li alxayra haysu kaan thumma ardini bi mooy waaw loolu woyal saasam ci gàttal waxul woon ne bu kenn bëggee benn mbir na julli ñaari ràkka hmm? yoo xam ne du ñaari rakka yoo xam ne du farata bi après mu wax allahumma sama borom inni astaghfiruk maa ngi lay tànn loo bi ilmi ki sa xam-xam wa astaghfiruka di la do ñaan nga dogalal ma bi qudratik ci nga kattanal ma defal ma ci sa kattan wa as'aluka maa ngi lay ñaan ah ci bi min fadlika al-azim ci sa eh, ngëneel gu yaatu gi bu màgg gi fa innaka yow taqdiru yaay ki man de wala aqdir man manuma wa ta'lamu yaay ki xam wala a'lam ta'ama wa anta allamul ghuyub maktuum yaay xamaakoonu yu nëbbu yi allahumma isa in kunta nekk nga ta'lamu xam nga ne am na hada al amru mbir mii nga tudd ko waaw eh mariage bii ma nar a dugg wala voyage bii ma nar a dem wala eh, projet bii ma nar a def sa activité bii ma war def nangam moo gën ci man ci sama diine sama dund ak sama mujjanteelu mbir wala mu ne ci lu gaawam wala lu yéexam yàlla nag ma ko nattal yombalal ma ko dogalal ma ko yombalal ma ko après nga defal ma ci barke waaye bu dee xam nga ci sa xam-xam ah te mbir mi moom baaxul ci man de ci sama wàllu diine sama wàllu dund sama mujjanteelu mbir wala mu ne lu gaawam aw qaala ajilihi wa ajili wala yu yéexam fasrifu anni yàlla ma sori loolu mu wëlbati ko mu wëllif ma wasrif nii man nga wëlbati ma an ma wëlli nga wël ma wëlli ci loolu waqdurhu lil waqdur li nga dogalal ma utal ma yiw haytu kaana fu mu a nekk summa ardini bi après gërëm loolu nga ne mais lii xaw la nekk loo xam ne waa ji da mooy ñaan gi dalay mooy ci machi ab borom bi quoi ñu la xam nga ne ñaari am na benn différence <laughs> bu mag <laughs> xa yow imagine yow kaddu yéeg boo ko déggee ak kaddu allahumma firli in allahumma atini in shita xam nga ne loolu am na différence allahumma in shita fa atini <laughs> xam nga ne am na différence borom bi jox ma bu la neexee xam nga loolu rekk walillahi masalul ala yow boo ñëwoon même sa mbokk nit sa sa sa sa koo xam ne am ëppal na borom pouvoir la wala borom alal la nga ñëw naan comme eh, may ma bu ma may ma bu la neexee loolu xam am na benn affaire boo xam ne dina ko man bon nit nit man na ko yëg walillahi borom bi moom du loolu voilà que sawaay daa damay xaw a chantage quoi <laughs> <laughs> mbindeef man nga ko am mbindeef te mbindeef sax loolu ginu la teeg ginu loo koy ñaan waaw waaw may ma te yàlla tax wala yu mel noonu wala <laughs> mais imam kon loolu nga ne loolu may loolu lii moom dina la affaire yi bokkul ah bokkul parce fee mooy dangay ngay mbir mi xamoo li nga jëm lan la nga laaj borom bi ci xam-xamam mooy istixaara tànn loo borom bi moom mu tànnal la li nga xam ne moo gën ci yow te li nga xam ne gënul ci yow mu soril la ko te ëndil la yiiw saa foo loolu koy sori naag lii loolu moom zorina zorina vraiment zorina ak lii soxee nañu lool waaw waaw waaw moo tax Imaam An-Nawawi jàpp ne lii en tout moom daa jàpp na lii karaaxa la waaw mooy tere gi leen saa saa tere euh, mooy lu ñu mooy ci buntu sibil la waaw léegi mu ne qaala ulamaa boroom xam-xam yi yeneen rahmatullah sababu karaahatihi le fait que nag ash-shari'u sallallahu daal di sib nit ki di ñaan yàlla di tere di ko acc mashiatullah bu soobee yàlla mu ne boroom xam-xam yi ne sababu karahati annahu la yatahaqqaqu isticmalu al-mashia illa fi haqqi man yatawajjahu alayhi al-ikrah di wax ak naan ko bu la soobee <laughs> loolu euh, du nekk loo xam ne lu réalisé wu lu réalisé wu luy dëggu lu dul ci àq koo xamante ne mooy mën nañ ko forcer waaw alors que wallahu ta'ala munazzahun munazzihun munazzihun an dhalik te borom bi dafa sori ci lool ku ñuy forcer waaw du ko ñuy chantage ak yooyu ah non wa huwa maana qawlihi te loolu mooy maana qawlihi sallallahu alayhi wa sallam waxu yoneen saa sallam fi aaxiril xadiis fa innahu la mustakriha la wa qi euh, euh, mu ne mooy maanaa wulim ne borom bi kenn bu ko forcer voilà waaw ñu ne euh, am ñeneen ñu ne day mel ni waa ji dafa doyloo li muy ñaan quoi ak tamit ki muy ñaan bon grave non si vous voulez vous me donnez sinon non non loolu c'est dit su waadal <laughs> waaw <laughs> waaw al imaam Ahmad al imaam an-Nawawi al hafiz ibn Hajar rahimahullah waaw ah, mu ne mu ne wa ma'na al amru bil azmi aljaddu fii mu ne fal ya'zimil mas'ala bi yeneen saa saa wax fii nag loolu mooy digle googu ci ñaan mooy nga dogu ci ànd ci yitte ak fulla waaw wa an yajzima tamu dogu bi wuqu'i matlubihi wala yu'alliqu dhalika bi mashi'atillahi ta'ala mu dogu ci li muy ñaan ke dina réaliser wu waaye mu bañ koo lonk ci nam nam nam yàlla tabaaraka wa taala wa in kaana ma'muuran même bu dee ne moom jaam bi digal nañ ko fii jamii ma yurid fi'luhu que lépp lu bëgg def comme loo bëgg def subaak yooyu an yu'alliqahu bi mashi'atillah boobu na nga ne inshaa allah wala taqulanna li shay'in inni faa'ilun dhaalika ghadan illaa an yashaa allah ca suuratul kahf borom bi ne boro yow yoneen saa saam bul waxat ci lenn kene di nga ko defi suba lu dul nga ne insha loolu yow jaam bi dañ laa sàkk lool waaye ça ne loolu mooy yow loo war a defal sa bopp mais bu dee na ngay déedéet bul wax borom bi may ma yërëm ma dugal ma ajjana boole ma ci ñu sell ñi jéggal ma samay bàkkaar bu la soobee déedéet déedéet mu ngi noonu waaw akbar waaw hmm. ay allahumma arzuqni in shi'ta <laughs> borom bi yërëmal yër kon boor du taloon ñëwi na ci xadiis bi noonu am ah, ci riwaaya Hammaam mu jël Abu Hurayra <laughs> mu ne boobu <laughs> ci boobu kitaabu tawxiid la ko imaamu Buxaari indi boole na ci loolu allahumma arzuqni in shi'ta yeneen saa sam ne bul wax lool de allahumma yi saa borom irzuqni yàlla nag ma wërsëgal in shi'ta bu la soobee mu ne lool bu ko de waaw lool bu ko wax waaw yii nag du lii kese moo xam mooy façon ñaan yoo mën a ñaan sa naan ko bu la soobee bul jàpp ne yiñ tudd ci yii rek yooyu la quoi ah déedéet bul def noonu waaw bul def noonu li waaye magdalal jéggil dayo di répéter di baamu di insister al ilhaahu fi du'a at takraaru fi du'a ah loolu ngay def waaw waaw mu ngi noonu loolu nga war a liggéey loolu la la ko sa borom wax waaw waaw mu ngi noonee ah. al imaam al xaafiz mu ne wal muraadu anna alladhi li ñu jub nag fa innahu la mustakriha la ak la mukriha la amul ku ko forcer mooy ndax al muraadu alladi yaxtaaju ki sox ki ki ki nga xam ne moo aajo woo ila ta'liq bil mashia ñu naan ko bu la soobee loolu jaam bi man nga ko wax lool ah sëñ bi man de dama la doon bu bëggoon rek bu la soobee ah si vous euh, mooy yooyu rek xam nga nit moom <laughs> beneen problème la waaye nag boroom bi dadul nit dadul mbindeef <laughs> waaw ki soxla loolu mooy bu dee ne ila kaana al matlubu minhu ka muy sàkku lool yata atta ikrahu ala shay kooku man nga koo forcer ci dara léegi mu nga bëgg koo wan ne lii ma lay ñaan nekk lu ma lay forcer naan la nga defal ma fa yu xaffifa bu ko defee waa ji nag di ko commencer kaddu yu mel noonu ah inch'Allah si vous voulez euh, monsieur le président xam nga yooyu da ngay def nit parce que nit la <laughs> mooy kooku ci xam nga mën a def lii waaw nga nga woyofal liñ koy laaj que si vous voulez ah voilà ñun nekk di forcer on est que des kii yoo xam dañu soxla waaw wa yu'lima bi annahu la yatlubu minhu dhalika shay illa bi rida que ne lii nii du ma rendez-vous ma la ko laaju ma ko oh, monsieur le président que si vous voulez bien euh, si vous vraiment nangam ak yooyu <laughs> yooyu bu ko defee nit ki moom di xoggale ko mu ne wa amma allah subhanahu wa ta'ala fa huwa munazzihun an zalika fa laysa li ta'liqi fa'ida kanta borom bi tabaaraka wa ta'ala da dul jàmm soxlawul loolu ngay defal buur yéeg ñi nga xam ne ñu kawe lañ wala président wala ministre wala ak kilifa goo xam ne mun nga ko ñaan léegi lenn wala lu man di doon kooku lool man ngeen ko defante jaam yi waaye nag bu dee ci nit ñi ci borom bi tabaaraka wa ta'ala moom sori na biir kon nag ay mbiram so jaa soxlawul nga koy ci ay yooyu ah amul waaw moo tax ñenn ñi mën a waqiila al maana fii suuratul istighna anil matlubi wal matlub minhu mu ne am na nag ñeneen <laughs> mbir mi day niroog moom lañ doon wax sànq li imaam An-Nawawi doon jeexee rahima doon jeexale rahimahullah day mel ni waa ji non seulement li muy ñaan mooy boo ma ko joxee baax na boo ma ko joxul c'est pas grave ah. voilà façon boobu lay waaw ba pare di jaay bi tamit ki ngay ki ngay ki ngay ki ngay laaj moom daanaka amoo ci moom yenn kii quoi voilà. man ngaa doylu ci mooma <laughs> waaw alors que fa inna ma yasha ma sha'a boo comme niñ ko imam muslim bi bu Ataa ibn Mina bi mu jële ci Seydina Abu Hurayra ta moom innahu la yata'azamahu shay'un ata dara màggul fi moom loo ne day réeréy ba borom ba ba ba yow daa soxla nga non al imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne qaala Ibnu Abdil Barr contrairement imaam an-Nawawi al imaam Ibnu Abdil Barr lu jiitu moom leneen la jàppoon mu ne laa yajuuzu yellut li ahadin ci kenn an yaquula allahumma aafini in shi'ta wa ghayru dhaalika min al-umuuri min umuuri ad-diini wad-dunyaa li'annahu kalaamun mustahiilun laa wajha lahu li'annahu laa yaf'alu illaa maa shaa'a waaw moom moom ci biti di gis ne moom daa jàpp ne lii daa xaraama ah. non moom daa jàpp ne daa xaraam contrairement ak li Imaam Nawawi wax naan dañ koo si déet naan yellul ci kenn mu naan borom bi yàlla jox ma bu la soobee ak yu mel noonu ci mbiru diine ak àddinaayam ndax loolu kaddu la boo xam ne amul sens bu bu bu impossible amul benn jëmuwaay boo ko mën a jëme ci kanamu ci borom bi tabaarak wàllu borom bi tabaarak wa taala ndax borom bi de toute lépp lu mu def da koo neex loolu la ñu bi jox na kenn dara te fekk neexu bi bu la soobee soxla wu ko waaw ci biti nii en tout bu kenn wax ngalla waay ma ighfir lii loolu amaana waxu imaam al-Hafiz ibn Abd al-Barr bi dina dëgër quoi te loolu moom yamul ci sib rek farata la ah. mooy dañ koo xaraamal bokk xaraamal ngay waxe noonu di adressé sa borom naan ko kii ba ginnaaw bi nga xamante ni waaw wara al-imam Ibn Battal mu ne rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a al-Maliki mu ne ci hadis bi day ne annahu yanbaghi lid-daa'i an yajtahida fi ad-du'aa wa yakunu ala rajaa'i al-ijaaba wa laa yaqnut min ar-rahma fa innahu yad'u kariima waaw mu ne moo al imaam Ibn Battaal mu ne hadis bi dañ ciy jàng ne yell na li yell ci jaam bi kii ñaan mooy mu góorgóorlu ci ñaan gi muy ñaan mooy na sell digganteem ak boroomam voilà digganteem ak boroomam la quoi jeex na xam ne boroom day may. moom jaam la moo aajoo tamu euh, euh, euh, xam ne moom mooy ki soxla quoi yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamiid borom bi nee na yéen nit ñi yéen ñépp mbindeef yi bu dee nit ñi nag ginne yéen ci ginnaaw ak mbooleem ñeneen ñi ndax ñoom ñoo gën a tedd yéen yéen a aajowoo yàlla mais borom bi mooy ki nga xam ne doylu ci jaamam yépp soxlaalul kenn dara te mooy alqayyum moo leen taxaw yéen jaam yi budul woon moom kenn du nekk. waaw kon nag da ngaa war a góorgóorlu ci ñaar nekk ci kaw yaakaar borom bi daal di lay eh, nangul te mu bañ di désespéré wu wa qul liba qul ya ibadiya alladhina asrafu asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah haw inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a te suuratu zumar borom bi nee na yow yow saa sa waxal sama jaam yi nga xam ne ëppal nañu yaa ibaadiya alladhiina asrafu ala anfusikum la taqnatu yéen sama jaam yi nga xam ne yéen a désespéré dem ba def def ngeen ay tojaañu yu rëcc seen bopp tooñ ngeen seen bopp ci bàkkaar yi ngeen nuur ak mooy yàlla yi ngeen nekk malgré lool bu leen wu waaw la taqnatu min rahmatillah bu di désespéré wu ci yërmande ak li nga ne mooy yërmande yàlla ju euh, yaatu ji kon loolu lu ama som ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi wala al-imam Ibn Battal mu ne wala yaqnuta bu mu désespéré wu ci yërmande yàlla gu màgg bi yow lu sa bàkkaar yi la Abu Nuwaas doon wax rahimahullah borom bi man de samay bàkkaar lu rëy rëy rëy fa inna afwaka a'zam leer na ma ne sa njéggal moo gën a màgg bàkkaar bu ma mën di def non état d'esprit am bu garaaw la amu génne àddina <laughs> waaw loolu loolu am solo moom lay def saa nga bu kenn ci yéen génn àddina lu dul mu am yaakaar bu rafet rafetal njortam ci boroom yaakaaram ci boroom kon al imaam ibnu Battal al Maliki rahimahullah mu ne ndax waa bu mu désespéré wu ci yërmande yàlla ndax moom ki muy woo mooy ki tedd ki muy ñaan. moo tax mu ne imaam al-Hafiz mu ne waqad qaala imaam Ibn Battal doon ko nettal tamit waqad qaala Ibn Uyayna mu ne al-imaam Ibn Uyayna di kan Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad al-Kuufi waaye al-Makki di sëriñu waa Hijaaz di sëriñu waa Hijaaz mu ne doon na ne laa yamna'anna ahadan du'aa maa ya'lamu fii nafsihi waaw laa yamna'anna ahadan addu'a ah, maa ya'lamu fi nafsihi yaani min at-taqsir fa inna allaha qad ajaaba du'aa'a sharri xalqihi wa huwa iblis hiina qaala anzirnii ilaa yawmi yub'athuun <laughs> noonu lii nag lu amaamu solo la léegi léegi laa wax lii muy wax nii al imaam ah, ah, Ibn Uyayna mu ne bu kenn nag parce que loolu problème la borom alxikamul ataiya <laughs> al imam euh, al iskandari ah ibnu ataillah al iskandari mu koy wax ci xikamam mooy yow yàlla li nga xam sax mooy mooy yow sak sak sak sak kii bul ne man bu may jaamu yàlla nii di góor góorlu ci laay xam nga loolu nit kuy xalaat nii rek da naan non loolu pourtant loolu est-ce que du loolu na war a demee mooy man bu may góorgóorlu laay am yaakaar ci yàlla léegi nag bu ma bu ma bu ma xawee de am jamono yoo xam ne fatalaat yooyu nga xam ne damay damay am ak ak tàyyeel ci jaamu yàlla wala sax nekk def bàkkaar wala nekk ci deneen yoon bi léegi man par ak lool sama sama yaakaar bi ci yokkoo ko wàññee moo loolu nag erreur la loolu erreur la yow bul ne parce que bu boobaa yow da ngaa ne yàlla li koy li koy li koy li tax mu lay defal wala mu lay ñàkk defal mooy yow li nga def alors que borom bi daa nekk karim bu ba pare ci lu waaw ñi defal xoolu ci ki koy moy ak ko dul moy boo yaakaar ne curseur yow li la yàlla lay defal mooy ci sa góorgóorlu kesu la tegu da ngay ndax moom moo tax imaam Ibnu Uyayna ne imaam Ibnu Uyayna ne imaam Ibnu Uyayna ne bu kenn ci yéen waaw daal di teree ñaan li mu xam ci boppam waaye man mu bon lii moom non man moom ñaan yéen kay ñaan leen man nii nga xam ne tojaage gu nekk moom laa dëkke saay bi boo ngeen non seet keneen mu ñaan sérieux non non waxuma ko kër kii mais quand même seet keneen mu ñaan man moom <laughs> sama ñeet kooku moom boo mayul toit bi ma tiim sax du ko dépasse ku ko wax mu ne loolu bu ko xalaataan loolu nga xam ci sa bopp ndax kullu nafsin bimaa kasabat rahiina ku nekk yaa gën a xam sa bopp ah bakkaar yi nga dëkke di ci nuur bu dee baax nga mu lay lakk le fait que nga bëgg koo bàyyi mais mel ni dañ cee naq <laughs> dañ cee lakk saa boo dee nii may waaye génn na ci wax pudax ci biir waaw mel ni kooku di ñuwaaye ci géej gi di di li ak duggaat di kii di nuur di nuqi di nuur di nuqi yow boo même bu dee ci kaaboob nga nekk waroon ne bon man nag bon loolu man saway man moom ñaan moom xanaa may ñaan lu rek déedéet loolu leen erreur la moo tax mu ne parce que borom bi en fait yow ku la gën a bon borom bi nangul na ko ñaanal waaw am na ku la gën a borom bi da nangul ñaanam waaw waaw iblis iblis da ne xaala borom bi keroog bi mu koy dàq di ko wàcc wa génnal pays génnal àjjanaas sama pays bi génn mu ne xaala anzirni ilaa yawmi yub'athun da ne borom bi maa ngi lay ñaan malgré bu ngi ko mu ngi def bàkkaar bi ci biir mooy bañal borom bi te mooy ci ko njëkk a ci jamono jooju quoi sinon am na mbindeef yu fi doon mooy yàlla <laughs> yoo xam ne moom ci boppam ci li historiens yi wax moom ci boppam ci ñoo lañ ko jële woon indi ko foofu <laughs> ñu doon mooy yàlla ci kaw suuf ba yàlla jële leen fi <laughs> moo tax Iblis n'est pas le premier Iblis n'est le premier jinne non Iblis bi jinne bi njëkk ci kaw suuf de jinne yi dañ fi newoon avant ak mooy pour moom ñi mu bokkoon boo demee ci al bidaaya nihaaya al imaam al hafiz kathir rahmatullah alayhi nu ngi développé yooyu biñ leen bëggalee nag iblis mii malaaka yi ci lañ ko récupéré indaale ko ci seen biir moo tax iblis bokkul ci ñoom <laughs> mooy moo tax euh, euh, que moo njëkk mooy yàlla loolu day jafee wax mais daal mooy jamono jooju malgré loolu bu commencé def ah su doon maam Adama waaw. qaala maa manaaka allaa tasjuda iz amartuk waa Iblis lan moo borom bi ne ko lan moo la teree sujjóotal ki ma la wax de sujjóotal ko bu ma la ko digalee qaala ana xayrun minhu xalaqtanii min naarin wa xalaqtahu min tiin waaye borom bi parce que xam nga lu tax kaay ma wax la ko alhamdulillah parce que man maa ko gën ana xayrun minhu foo ko nekk ndax man danga maa bindee safara moom nga bindee ko ban borom bi ne ko qaala fahdud minha génnal wàccal wàccal wàccal fa maa yakunu laka an tatakabbara fiha amoo place fii di fi réy réylu fii du bërëb bu ñuy réy réylu fakhruj innaka min as-sabirin génnal bokk nga ci ñu tuutal ba faw moo tax rajim la ku ñu lapide la min as-sabirin ñi suy public foo ko fekk dafa sew ay jikko ñaaw ay ku mees la iblis et mees waaw léegi c'est ça malgré ko borom bi wax yëpp désespéré xam na ne bu ñaanee borom bi mën na koo may yow bu dee te Iblis gi na kon ñëpp qaala anzirni ila yawmi yub'athun borom bi ci discussion bi de maa ngi lay ñaan nga yéexe ma fi ba bés bi ngay dekkil jaam yi mooy bàyyi ba may dund ba ni ngay jekk dekkilee jaam yi borom bi ne ko qaala innaka minal munzarin bokk nga ci ñuy yéexe waaw lii la euh, Sufyaan ibn na di junj ne parce que borom bi may na ñaan ku la gën a bon fuuf yow doomu aadama bi lépp loo def ci kaw suuf ci mbon xamal ne am na koo xamante ni ki la ci puuse sax ba nga koy def ba pare naqala ci kooku moo la gën a garaaw muy Iblis te ñaan na borom bi borom bi may ko léegi yow nan ngay mën a taxawee naan bon man li ma xam sama bopp te lii mu ngi commencé ñaar mooy bakkaar bu rëy ak suuf adak mu la tëral ba pare daal bi boroom bi wax mu ñaan ko borom bi may ko kon borom bi mooy li muy may jaam yi tekkiwul na yow parce que da ngaa def bàkkaar du la may def nga lu baax ah bu boobaa day mel lu obligé defal la loolu amul ci yàlla fa innahu la mustakrifa la la yeneen saa sax amul kenn ku koy forcer ci dara waaw moo tax lii al euh, Sufyan wax c'est c'est c'est des c'est des plus que d'or c'est plus que jamaa c'est plus tedd que les les les nos nos nos nos yeux moo gën a tedd suñu bët suñu gët yi ñuy xoole bu kenn bañ a ñaan parce que li mu xam ci boppam ci gàttañ lu ndax borom bi nangu na ñaanu ki la gën a yées bi iblis waaw allahu akbar allahu akbar ak bar da nga moytu di wax kon kàddu yu mel nii da yone saa sam laa yaqulan na bu kenn wax allahumma ighfir lii jéggal ma in shi'ta bu la soobee waaye lim ñu digal li yazim wal yu'azzim ar-raghba waaw na dog al mas'ala booy ñaan waaw màggalal sa sa kii di insister di persister di ñëw nekk sa buntu borom di persister di insister malgré le fait que gisagoo li ngay ñaan xamal ne loolu mooy yoon wi te pas obligé gis li ngay ñaan mais da war a xam ne jaamu gisoon nañ ci buntu yi buntu yi defoon ci ñaan jaamu yàlla la ñaan a dua huwa al-ibada yooyu saa sam nee na ñaan ci boppam moom mooy dëgg dëgg jaamu yàlla waaw kon nag nañu xam tegginu ñaan ak ni ñuy dagaane borom bi tabaraka wa ta'ala léegi insha allahu ta'ala boobu la ñuy yem bii di ñëw ñu jël chapitre ah siri siri siri ah siri siri siri ah? siri siri siri siri siri siri siri siri